baabu nahyi an al-buxli wash kon al imaamul haafiz comme ni ko digge woon ñu war a gis tey buntu bu bees di chapitre bu bees di garab gu bees ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañu buntu soixante bi di garab numéro soixante jeexaloon ko xadiisu saydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala baynama rajulun yamshi bi falaatin min al-ardi fa sami'a sawtan fi sahaaba walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis kon bi ci tegu muy chapitre soixante et un mu ne baabu nahi buntu tere anil buxli ci nay wa shuhi ashuh ak buxlu nag mu est-ce que benn lañ loolu wuute la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ñenn ñi dañu ne benn képp la benn lañu comme li nga xamante ne euh, kuma mel na al-imaam al-Qurtubi rahimahullah Abu Abdillah ci tafsir bi dane ci suuratul Hashr aaya neuf bi boroom bi wa man yuuqa shuhha nafsihi te moom la imaam bi indi léegi aaya boobu mu ne euh, wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun mu ne ash-shuhhu wal buxlu sawa waaw ma ne ash-shuhhu li nga xamante ne ni mooy ak nay ak ak buxlu daal nay sawa benn biir mooy kii kon wax boobu ay synonyme lañ mooy ñoo bokk lu ñuy tekki rek ñaar la loo ñoo bokk lu ñuy tekki sauf que niñ leen di bindee bokkul waaw kii wax buxlu mais c'est la même <laughs> sauf que am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne noo ut am na gu wutale waaw ashuh moo gën a tar moo gën a garaaw waaw ndax a ashuh moom al buxlu la ma al xirs ki nga xam ne shuh laa def rajulun shahih daa nekk koo xamante ne nii euh, non seulement dafa euh, nay mais da ànd ak xër waaw am ñu ne loolu la de kon soxo moo gën a garaaw li nga xam ne mooy albuxlu am ñeneen ku mel ni ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom mu ne mu ne soxu nafsi aklu maalin naasi bil baatili mooy nay bakkan soxu nafsi daal mooy lekk alalu nit ñi ci ci neen amma manul insaani maalahu fa buxlun kantaan ak nit ki di xañ nit ñi alalam waaw ah, loolu moom ak nay la kantaal imam ibnu atiya rahimahullah mu ne shuhhu nafsi faqru la yuzhibuhu ghinal maal bal yazidu mu ne shuhhu nafsi nayu bakkan moom ak ñàkk la goo xamante ne nii bari la ci alal koomu alal du ko yóbbu dal alal boo ko amee sax da koy gën a yokk waaw <coughs> du koy gën a yokk al imaam ibnu Zayd ak ñu mel ni moom ne képp koo xamante ne nii man lam yaxud shay'an nahaahu Allahu anhu wa lam yamna'i az-zakaata al-mafruuda faqad bari'a min shuhhi an-nafs mu ne kanta ki nga xamante ne nii jëlul dara lu yàlla xaraamal waaw moom du fàggu fàggu téef muy xaraam wala muy jël alal joo xam ne daganul te zakat bi nga xam ne bi mu waree ca alalam xañu ko kenn. waaye am na beneen lu ci yokk mooy te ñi mu dundal bu leen di jox mu ne kooku moom set na wecc borom bi setal na ko ci li nga xamante ne ni <coughs> mooy suxu nafsi nayu bakkan wa man yuqa suxa nafsihi kon <coughs> kanta al imam ibn Jubayr rahimahullah mu ne assuxu manu zakati wa dixaaru al xaram mu ne mooy manu al xaram manu zakat mooy nay daal suxut boppam mooy tere di joxe zakat wa di xaarul xaram ba pare ngay ngay ngay ngay li nga xam ne dafa xaram di ko rënk kanta al imam ibnu uyayna sufyan mu ne ashuhud zulm mu ne mooy ak tooñ rek al imam al-layth mu ne mooy fara'id wa intihakil maharim mooy bàyyi farata yi di xëtt li nga xam ne mooy yu xaram yi <coughs> al imaam ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa mu ne man ittaba'a hawaahu wa lam yaqbal al iimaan fa dhaalika shahiih mu ne ma ne képp koo xam ne daa topp bakkanam bay bànneexu bakkanam te nanguwul ngëm yàlla kooku mooy ki nga xam ne mooy ash-shahiih waaw kon loolu da ngay gis lii yëpp ay wax la yoo xamante ne ni ah, <coughs> ji <coughs> wax lan mooy ash-shuh ak lan mooy albuxlu waaw ah, wallahu taala aalam kon <coughs> buntu bii nag day tere jikko yooyu nga xam ne ñaari jikko yu wute yoo xam ne yu baaxul la amaana li gën a dëgër mooy bokkuñu man nañ leen a boole bu dee dañoo tas ku nekk nekk na rek ku fa taxaw taxawaale beneen bi waaye boo gisee suux ak buxlu da ngay xam ne am na lu leen wutale waaw <coughs> Eh, te taxawoon nañ ci ndax xadis bi mu fi indi fii benn xadis képp la te masoon nañ ko gis kon baabu nahyi anil buxli waaw baabu buntu alman ay e tere waaw tere ci lan anil buxli ci nay waaw wasuxi ak di rënk te ngott te nay waaw lii nag français par exemple ñaar yi manoo leen a boole manoon ne lii c'est la al buxlu wa shuh bu boobaa du ñu nekk synonyme bu ñu nekkee côte à côte voilà français nag dañu naan <coughs> dañu naan français dina ko woowe buxlu moom mooy mooy l'avare al al al mooy al baxiil mooy l'avare al shuh da koy woowe ladre ladre ah mooy koo xam ne day thésauriser voilà di di rënk di denc voilà oo xamante ne ni ab radin la kon loolu lépp mu nekk ay façon jikko yoo xam ne buntu bii day leeral ne dañ koo tere mu ne qaala allahu taala mu ne qaala wax na allahu borom bi tabaraka wa taala taala mi nga xam ne moo kawite yéegul wa amma man baxila wastaghna wa kazzaba bil husnaa fasanuyassiruhu lil usraa wa maa yughnii anhu maaluhu idaa taraddaa kon muy indi laa yoo xam ne ñu ngi suuratul layli huit bi ba onze mu ne qaala wa ammaa man baxila borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne wa ammaa man baxila mu ne wa am maan man ki nga xamante ne baxi la dafa nay naa mu doyloo mbiru boppam quoi jàpp ne moom daal xelam koomam ak ay am amam ay ay ay pexem doy na quoi moom moom mën naa nekk koo xam ne dafa suffisant quoi waaw plein de suffisance waaw plein de suffisance naw boppam lool jàpp ne waay yow doyloo ay xalaatam ay xalam lépp jàpp ne daal sawaay dina ci génn saa su ne soxlawul yàlla ak yooyu ay ah non ay ñaan ak nangam sa non non non ba pare nekk ku nay teg ci wa kazzaba mu weddi bil xusna ci lu baax la mooy ne àjjana amut alaaxira amut waaye bil xusna lu rafet li di gëm yàlla gi fi yonent bi yi salaam indi mu ne loolu amul waaw tawxiid amul suñu boroom ne waajoojee fasanu yassiruhu xel séef nañu ko yombalal lil usra lu jafe waaw gis nga dem sawara ni mu jafee dinaa ko ko yombalal allahu akbar <laughs> ah, waaye waxuma la foofu rek mais mooy yi jafe àddina fii xam nga àddina normal fi moo gën a yomb ko ko ko yàqu fi <laughs> dana ma diin waaye sawaay bakkan foog ne ci yu naqar yi yu neex yi muy àndal yooyu sawaay ma ne la waaw <laughs> <coughs> loolu <coughs> mooy gis nga boo tegoo ci alquran ak sunna affaire yi dafay simple eh, xoolal koo xamante ne <coughs> moom alquran sunna jeex na ko kenn da gën a neex dund te pourtant dëgg la am na benn effort bu mu def au début mais jeex na bu jeex na alors que yooyu ngay topp sa bakkan yow da ngay dem ba bëggatoo ci dara affaire bi xam nga lan la sa bakkan a ko miin donc waaw waaw dañ nga cee laggi manatoo def leneen amatoo ci sax plaisir waaw amatoo ci sax plaisir affaire yi waa ji da koy def ba pare après day mere boppam mais bu teewul bu samedi jotee mu defaat xool les jeunes nasaraan jeunes tubaab yeeg ak tubaab yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom seen modèle mooy modèle boole samedi bu jotee bañ dem seen affaire yi def lu leen neex bu ba wacc fu nekk naan ay sàngara fii wacc fu nekk di daanu ci mbedd yi di këyën këyën yi ñoom ci seen bopp seen bopp da leen di soof <laughs> waaw waaw mais bu samedi da jotaate est-ce que dina ne non la dernière fois nag vraiment j'ai déconné quoi oh j'ai trop bu alors kon du ma naan dara du ko rek de bu samedi waatee mu defaat lu tax da ngaa foog ne plaisir la cam amatu ci benn plaisir waaw bakkanam kese lay topp <coughs> waaw kon nag yëf yi suñu boroom nag ne nag ah dinaa ko yombalal lil usra lu jafe li comme que noonu la mel weddi nay <coughs> mooy lépp loo xam ne laa ko digal ci li ma ko xéewale ci alalam ji du ko def ay zakat ak yooyu yoonam newu ci nee na sax yéefét la waaw dee ci dimbali ni ma am sa poisson yàlla teg ne eh, eh, eh, alalu nit ki miraas bi nii lay demee mu ne waaw ah, non non non non c'est quoi ça droit de succession c'est ñu ñun ñoo koy ruddal suñu bopp waaw te nag ce n'est pas que diw maa ko jur walla c'est mon père que je serai son héritier alors ah, non non oh. je suis milliardaire je décide je je je choisis mes ñi may donn maa koy tànn waaw ah am samay doom yépp laa ci génne daq leen kenn du laal ci li ma li ma li ma dajale nañ am fulla te def ni seen baay di man waaw nañ topp ne du leen legeel dara léegi nag nooy def ci cari association caritative yi laa koy def quoi waaw ndax man moom damaa nekk koo xam ne je suis philanthrope je suis nàngam ak nàngam <laughs> kooku <laughs> kooku mooy al baxil <coughs> waaw <coughs> kookoo nay waaw même bu dee ñoom koy defal ci philanthropie gi ñoom dinañ kontaan waaw ñoom secours populaire ak ah, ñoom nàngam ak i nàngam yi mu koy dóor moom secours catholique ak ñooñu moom dinañ kontaan waaye nag yàlla kontaanul premièrement moom kéeféram gee ko gën a yàq ba pare mu bañ ne li yàlla kii di ci def dara waaw ah, wa ammaa man baxila wastaxnaa doyloo boppam jàpp ne daal alal ji dama koo ñafe waaw ah, ku ci bëgg nag a ñafe man ñi nga xamante ne daal ay démunis lañ ñooñu laa koy jox kanta sama doom yi je les ai dans de bonnes écoles lorsqu'il fallait temps qu'il était temps kanta di ma doon ah non non non il pas question wal iyaazu billah wa kaddaba bil husna mu ne fa sanuyassiruhu lil usra kooku xelséef nañ ko te dinañu ko yombalal lu jafel waaw dugg sawara <laughs> waaw wamaa yoon yi te nag gis nga bés boobee nga xam ne lu jafe lool ma koy yombalal muy torox tànge wamaa yoon nii du ko jariñ anhu wamaa yoon yi anhu du ko jariñ maaluhu alalam jama ko defaloon ah, <laughs> du ko jariñ de ilaa taradda bés buñ koy naq biir safara bés buñ koy sànni biir safara di ko fa gaawe muy torox ah, dina xam ne alalam ja du ko jariñ dara xam nga àddina bari na lu bari yoo xam ne moom boo amee alal man na la ci alal ja man naa tax nit ki nekk ci ba am yoo xam ne du ko du ko laal waaw comme que nit ñi moom alal la fi bi ah waaw alal daal gisoon nañu ko jarul ñu ciy ñëwati innal xina <laughs> inna al-ghaniyya idha takallama kadhiban qalu idha nataqta idha takallama kadhiban qalu sadaqta wa ma taqulu muhala waaye wa idha al-faqiru moom asaba qalu lam tusib <laughs> wa kadhabta ya hadha wa qulta muhala <laughs> waaw ki am alal moom bu naree wax ay ay ay wax yu juunu gaa yi na ko sawaay nag li nga wax kese am laa wax wax nga dëgg laa wax te li nga wax c'est pas ah, non du lu jomb ah. ah yow li nga wax aka mën a nekk ah c'est way ma noonu la sax ah. parce que moo yor alal <laughs> ay amul dara bu waxee dëgg ma ne ko hee kadabta yaa haadaa laa wax lam tusit dab yow dëgg yow wa kadabta yaa haadaa te nar nga te li nga fi wax dara manu cee nekk yow ay wa wa wa wa kulta dalala ay ndëngte kese nga fi wax wala yasubillah kon alal boo ko waree ci àddina bi yu bari mën naa ubbeeku waaw porte yi tëj ci yow mooy porte ñi nga xam ne dañoo am dignité kenn du leen jënd bu dee ñoom la ñuy laaj yow mateloo ko de toute façon jarul ngay ngay koŋ-koŋ waaw di leen dóor ay fi ay ay ay ay faar nag di wan ne man maay boroom alal ji xool leen Euh, benn Ferrari laa yor de xool leen benn Tesla dernière jaxaw bi laa yor yooyu yëpp dala dañ na sawaay yoralu kalandoo bu la neexee laa wax saay <laughs> ñokkale jet privé da ngaa kii jëlal à trois cent quatre-vingts nga aménager ko pour yow kese nga ñëw seet boo fi remplirul suñu affaire yi doo dugg waaw ñooñu nag bari wuñu ah <laughs> ñu mel noonu moom bareetuñu waaw waaw mooy àddina alal man na la fee ubbil lu bari mais alaaxira boo tax Seydina Ibrahim waxoon yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata Allaha bi qalbin salim waaw bés ba nga xam ne laa yanfa'u du jariñ maalun alal wala banuun du caagante ne ay doom illaa lu dul man ka nga xam ne atallaha dafa dikkal boroomam tabaraka wa taala bi qalbin ak xol boo xam ne salim bu set wecc ci lépp lu dul yàlla waaw lépp luy shirk mu set ci fees li nga xam ne mooy wéetal borom bi tabaraka wa taala waaw kon wama yughni anhu maalu waa nii nag nay doyloo boppam weddi alquraan weddi ajjana weddi yawmal qiyaam weddi gëm yàlla kooku dees na ko yombalal lu jafele waaw te wamaa yughni du ko jariñ anhu maaluhu du ko jariñ alalam ja ida taradda bis bañ koy sëmbërtal biir safara di ko ci naq alal ja du jariñ waaw ndax bis boobu moom alal doom du jariñ de waaw allahu akbar lu dul ku tegoon si mbir yi ci yoon kon nag mu ne waqa kon ah, suratul layli aaya huit ba onze mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe tamit ba léegi te yéeguñ mu ne wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun suuratul hashr aaya neuf moom lañ doon wax sànq ñuy gis baabul nahyi anil buxli wa shuh mu ne wa qaala taala nee na wa man yuuqa képp ku fegal boppam képp ku fekk suxa nafsihi nayu boppam waaw fa ulaa'ika gaa yooyee humul muflihun ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi texe dëgg dëgg dëgg waaw nit ki daal jikko yu bon yi boo ko fegalee sa bopp ah kookoo texe léegi eh, kon eh, eh, la may dégg ca gannaaw sous-entendu bi mooy lan ah mafhum bi la may dégg ca gannaaw mooy ki ko fegalul boppam kooku mënul kooku texewul ñoo ñoo torox <laughs> waaw ki ci kaw loolu la manul loolu la ko borom bi xéewalewul moo tax baxil moo tax mu nay ba pare doy loo booboo tax mu ne kooku eh, eh, day ida taradda waaw fa sanyassiruhu lil usra waaw kon nag sa nayu bopp ki ko borom bi ki borom bi fegal nayu boppam ba tax alal ji ko yàlla dénk bakkanam dinaan ko bu ci jaamu yàlla parce que eh, attention ah gars yi boo leen bëggee topp da ngay mel ni ñoom ak wax yooyu di tax doo def ci li la yàlla digal ci li mu la xéewale bu la borom bi mayee ba nga fegal préserver sa boppu ayu loolee waaw sa côté bakkan boobu borom bi def nga noot ko muy ak nay ak denc thésauriser di denc di rënk ngir sa boppu kese moo sa mu am mu joxee mu ñàkk borom bi muccal la ci yooyee feebar yooyee mu ne fa ulaayika gaa yoo yele humul muflihun joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu sori yi ñu incarné ñoo ñëla de humul na ñooy dëgg dëgg ñi nga xam ne ñoo ñi texe voilà kon loolu lu am am solo la al imam lii rek la indi ci aaya yi kon bunt bi nga xam ne wàllu njëkk bi kon ni mu waxe woon ne bunt bu nekk dina ko njëkke ak lenn loo xam ne ci aayaatu yoo xam ne yu alquran Euh, euh, euh, après door a ñëw ci xadiis yi léegi nag xadiis yi kon wàllu alquran bi ñaar li lii la fi indi walillahi alhamdu wal minna mu ne wa amal ahadith mu ne kanta ahadith yi wax ci bunt bi fa taqaddamat ci garab gii fa taqaddamat jàll nañ jumlatun minha mbooloo mooy lu bari ci xadiis yi fi yiy wax ci lii romb na fil baabi saabiq ci bunt bi nga xam ne mooy bi jiitu mooy biñ jógee ci jotaay bi ñu génn di soixante bi baabul wal juudi wal infaq fii wujuhil xayri siqatan mu ne romboon foofu xadis bu njëkk bi mu indi te benn boobu kese la fi indi muy xadis cinq cent soixante trois juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñett mu ne wa an jaabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yawmal qiyaama wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kaana qablakum hamalahum alaa an safakuu dimaa'ahum wastahalluu mahaarimahum rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aalaa kon al imaam an-Nawawi rahimahullah mu indi hadiis bi mu ne waan jaabirin mu ngi jële ci saydina jaabir ibn abdillah ibn amr haram al ansaari radiyallahu anhu wa ardaah wala anhuma moom baayam moom war an jaabir kese leen di waan jaabirin mu ngi jële ci jaabir saydina radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena mu ne li sallallahu alayhi wa sallam neena ittaqu zulma ittaqu zulma teet leen wattalo wat wattu leen mooy tëddaku leen ak zulma teet leen tooñ mooy tëddaku leen tooñ fa inna zulma ndax gis ngeen tooñ zulumaatun ay lëndëm lay doon ci boroom yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba nekk leen ci kaw suuf di tooñ mooy la kon ko parce que man daal am doole man la borom bi jox pouvoir man la borom bi jox doole ma am ko ci mairie bi képp ku ñëw tak neexoo ma ma daal di lay sonal bala ngaa jot sa extrait ma teg ci loo xamante ne tegoo ko fen loo xamante ne droit wam la daa ñëw rek daa war a ñëw laaj bu dee da ko timbre deux cent cinquante mu fay wala trois cent mu fay jeex na waa ji ñëw nga ne ko non affaire bi. oh heure bi day yàgg ah saaw foog nga joxel cinq cent après ma xool ak waa ji mu gaaw da bëgg mu gaaw sinon day yéex loolu lépp ak tooñ la ba pare yaa ngi kàcc waaw waa ji nekk élève boo xamante ne nii CM2 la nekk war a déwar ay papier wam mu yàkkamti dem wax ko yaay ji na ko foog ñu joxe cinq cent mu joxe loolu tooñ wallahi tooñ a ngoom waaw ittaqu ma gaa yi ñëw nga naj leen <laughs> nga naj leen parce que yow fii yaa fi ne waaw yaa fi ne waa ji booy bi day jaay ay affaire quoi man la fi fekk yow li ñuy sa yoon yow booy bi buy jaay affaire ci leneen ngeen jote waaw mbedd mi nga ko romb nga koy jaay maanaa mu ne mu waaye mu teg la sa place nga mer ne ko ah xamoo maay kan mu ne waaye yow dama xam yaay après yaay kan du yow nekkal ko la neex benn bés booy bi soxla ab <laughs> dara ci poste police bi wala yooyu mu ñëw ndeke yow la woon. monsieur le gendarme <laughs> yaay nekk ci poste ah, booy ah ma ne looy def légaliser yow xam nga ma booy xàmmeew ma la lan la <laughs> ay dof dof lu yaa ma gën a xam ne nga naan yow jour tel ma romb la nga naan da ngay jéem a fuy fuylu <laughs> dara yow sa papier yàq naa ko kenn du la fi defaral dara wal iyaazu billaah loolu tooñ tooñ la après bu la neexee ma ne tooñ la tooñal waaw jàpp ko su ñoon rek waaw gaa yi nga xam ne dañuy bor <coughs> ab daa am luñ la ëppalee rek xam ne nit ñi dañ leen di soxla nga gis leen ñuy fooy fooylu nekkum médecin wala infirmière ñëw ci hôpital bi nekk ci hôpital bi di fooy fooylu fu ñu ko fekk mu ngi mag woo ko def lu nekk ka ah, di faaroo ka ah, eh, eh, yor téléphone mag ak bu nit ñu ñëwee mu leen di jànni di di leen won ne moom fii moo fi chef te du fi chef du fi dara waaw boo fi doon chef sax waaye yow nekkal maami chef yi après daa tax nga war a ñàkk teggin noonu wal iyaazu billah waaw nga ñëw doo leen toppatoo wala nga leen a toppatoo ñu sonn lool nga wan leen ne fii nag voilà c'est ça waaw ndax sa xol bu bon bi nga yor waaw sa xol bi nga xam ne place xeer xeera la tane yow xeer xeera la gën wal iyaazu billah loolu lépp ak tooñ la waaw ay bakkan di faatu ndax yow ndax téeroo leen a prendre en charge wala dafoo sérieux ci li ngay def loolu lépp ay tooñ la ay tooñ yee bari wallahi waaw loolu mooy ci euh, particulier yi de ngay tooñ di tooñ nit ñi yow boroom kër gi ngay tooñ sa soxna comme niñ ko fi tudde woon di tooñ sa doom yi waaw wala soxna si di tooñ boroom kër gi waaw di ko naral di def lu ne parce que am nga foo ko jekku waaw nga koy ngay tooñ waaw ba ñemeetu la ubbi làmmiñam nga nekk yàq rek deram waaw loo ko mu jox ndax bëgg rek am sa teraanga am am am am sa sa sa peewu làmmeñ mais du ko am mukk lu muy gina joxe nga koy gën dal muy gën a tiit wal iyaazu billah tooñal continuer nga seet allahu akbar yow de xaw ma kan mais na la leer ne fa inna zulma dëgg-dëgg tooñ zulumaatun ay lëndëm lay doon ca boroom yawmal qiyaama bésub taxawaay ba waaw monsieur le monsieur le de l'intérieur ku yëngu nga nga nga police yeeg yooyu ci seen kaw waaw fu ñu leen waxee manifestation ngeen ne c'est interdit parce que amuñ ñu ko ñu ko euh, amuñu force de l'ordre ay ay assez de police yu leen yu leen garder te pourtant fa nga ne du am gaa yi ne dañuy def yow nga indi ñu ëpp sax ñu baree bari ñoo xam ne manoon nañ ko garder ngir duma leen waaw bu dee duma waate moom am nga ñu ñu leen duma waaye nag ñu leen ñu leen escorter ñu def li ñuy def ci jàmm lool nga ne manu la ne loolu tooñ wallahi ak tooñ la yow tey nga am problème waaw yoo xam ne dañoo am droit ak lañ am def ko comme tout le monde laa wax yéen lu tax seen camp buñ bëggee manifester heure bu leen neex def fu leen neex dem heure bu leen neex def ñeneen ñi nga ne manu ko nekk xanaa réew mi bokkuñu ko xanaa daa am ay citoyens yoo xam ne ñooy ñuy kumba am nday kumba amul nday te loolu amu fi waaw caaxaan yooyu ngeen nekke wa inna zulma na leen leer ne loolu ay tooñ la akku nit yi ngeen ne tuŋaañ jël ñu deful dara ngeen jàpp leen ñàpp dóor leen ci kaso bi te dara lu dul rek xalaat bu ñu xalaat bu wuteeg seen bos te looloo fi ma sa am waaye kan moo fi bokk ñëpp ay xalaat bu doon loolu kon addina bi ñëpp nekk monocolore waaw waaw inna sa'yakum la shatta la borom bi seen jëf dafa wute yow nga ñëw ne léegi su ba ma nekkee président ñëpp la seen jëf yi war a nekk ba même chose te mooy li ma neex yow yaay kan yow kii moo mu bon sax yow yow yow yow yow lu bari moo la waaw moo tax gars yi dañuy yëpp Firawna Firawna yeesoon na ci wàllu pas-pas dëgg la dëgg la mais Firawna ci wàllu doxal nguur ce n'est pas suñu façon président yi ñu fi am gars yi nga xam ne mooy doo ñu naan am Firawna la non Firawna leen tane ah non côté boobu Firawna leen tane fuuf Firawna li doon wa qaala mu wa min aali Firawna yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiya Allah lool kan moo ko koo amoon na droit wax ko yabee naa nit am lu mu xalaat ne lii laay wax mu wax ko Seydina Muusaa la moo tax mu mën a ñëw ci kanamu Firawna na di wax muy wax mais parce que Firawna loolu dafa possible woon ci nguuram waaw Firawna dafa possible woon muy wax nit di joxe xalaatam bu wuteeg xalaatam aaya bi may njëkk wax sànq <laughs> suñu borom daa ne wa qaala rajulun mu'minun <laughs> mooy moom laay mu'minu aali Firawna benn waay wax boo xamante ne nii mu mu'minun ah dafa gëm yàlla waaye bokk min aali Firawna waaw bokk ci waa kër Firawna mu ne ataqtuluuna rajula te Firawna woote waaw waaw moo woote ngir nit ñi ñëw waaw mooy conseiller mais waa ji daaw xalaat boo xam ne da doon na ko ñëpp la waaye wax na ataqtuluuna leen ah. ah ngeen may ma son altesse son logus son nangam ak le pharaon le grand pharaon waaw ah. ah, Firawna ne bàyyi ma aqtul Muusa zaruni aqtul Muusa wal yad'u rabbah bàyyi leen ma ma rey Muusa mais na woo boromam na ko dagaan woo ko mu ñëw <coughs> na ko na dee man na ko ndax kenn man li may ragal man Firawna mooy am yu baddila diinakum mu changer seen mode de vie bi ah. gis nga nii lañ mel dewal France Italie Canada États-Unis fépp parti yi nga xam ne ay parti nationaliste yi nga xamante ne nii nee nañ dañuy défendre seen seen patrie rek nañu dunde bu yàgg te dañuy kàcc parce que ni ñuy dunde léegi seen maam yi dundewuloon noonu seen daara gi ñu nekke waaw di sëy ci mbeddeeg fa leen neex lool seen maam yi moom jombal woon nañ seen bopp loolu ñoom amoon nañu minimum kersa amoon nañ ko mais ñi amuñu dara ba pare naan lii mooy les valeurs avec leneen naqar yenn kese la mooy l'islam lañ bañ foo gis ñuy wax loolu daa fekk l'islam mais bu dee judaïsme sonalu leen christianisme sonalu leen te loolu nekkul woon seen seen diine maama xanaa seen maam yu mujj yi seen maam yaay ay gëmuñu woon dara ay païens lañu woon après loolu da leen a fekk comme ni fi l'islam ñëwee après mais l'islam lañ nanguwul waaw tout le temps li muy wax on va défendre notre mode vie notre nangam ak nangam tax na loolu la dana inni axaafu an yubaddila dinakum man damay seen mode de vie bi leen xamee la mode de vie à la française wala à l'italienne à l'allemande à nangam ak moom lañuy ñëw di soppi à à la sénégalaise loolu lañ bëgg a soppi loolu mooy lan kon nga gis ay jigéen ñuy muuru loolu daa mas am fii Sénégal man la yaa ngi wax lu la leer yaa ñemee wax lu la neex <laughs> yaa ñemee wax lu la neex loolu amu fi woon amu fi woon du waxoon nañ la ko fi waxati la soxna jaara <laughs> waajuru sëñ Tuubaa radiyallahu anhu fan la fan la doon dund fan Arabie saoudite la doon dund Makka Medina nan la doon solo ñeme ngeen a wax ci télé bi ñu ñuy wane ci télé yi nii nii jigéen ñi ñu fiy wane kene moom doon na solo ni ñuy solo ñoom ah <laughs> ñu ñu jàpp ne ñooy ay modèle ñu ñëw euh, maquillé ba leer nañ <laughs> sol seeni caq ak seeni seeni seeni seeni or di di di leret <laughs> noonu la doon solo wallahi képp ku ne nii la doon solo gaa yi fekk la fa tëgg lay tukk ay kuur te yaay yey ñu tëgg la waxuma lay kuur mais yow ay maami kuur lañ la waroon a doon taxa te tax fukki xam nga moo tax kenn di ko <laughs> parce que xam nga ne kon du dëgg kon xam nga ne kon loolu boo nee boo nee muuru gu baax amu fi woon doo wax lu doo bàyyi wax lu amul yow tey nee leen saytaane yi këf nañ leen minal jinni wal insi waaw ci nit ñeeg jinne ñi nga xamante ne ñooy taxaw na ay sëriñ lañu di leen gëmloo ay caaxante naan leen naan naan seen cooka nga jekk na wal iyaazu billah te loolu waxu naa la fan la jekke xappati ci doq loolu jekk na ci diine jekkul même bu dee tagalu nga loolu du solu diine waaw <coughs> sol loo xamante ne yow sa sa sa ci la nga sol yére bi ci doole ji la yem <coughs> saa bi <coughs> mooy avant bras bi di feeñ ba ca tenqeet ñu ne la nga dégg ay say say oor yooyu say caq ak yooyu ah, ñu ne ah waaye ajaa jekk na waay lalu naa lalu lalu naa féq bu dee waa ji xam na bu dee ko xamul moom lañ bàyyi mu wax quoi ko xamul dañ koy xam naan lii jekk na ànd naa nii ne wala billaah yaa ko tay te yow gis nga bu dee dëgg yow non non non lool lool nekk naafiq de damay ragal boroom bi bàyyi noonu sa nga nekk naafiq waaw sa mode de vie à bii la gaa yi bëgg a so soppi kàcc la non aw an yuzira fil ardil fasad aw loolu la wax jox gaa yi ñu wax waaw Seyna Muusa wax delloo ko waa ji jóg wax yow loolu nag moo am te kii li mu wax àndul ak Firawna waaw àndul ak Firawna te loolu gisoon nañ ko ci tafsir allégé yi ci lu gàtt <coughs> kon mu ngi noonu ba pare mettre leen en garde ci bu ñu bañalee Muusa mii li muy wax alayhi salaam ak yooyu kii ko ba ah la daloon waa kër Nuux waaw yaa qawmi ah inni axaafu alaykum misla yawmil ahzaab bés li daloon kuréel yi fi jaaroon doon weddi yàlla loolu laay bañ mu dal leen Firawna ngi toog di ko déglu waaw Firawna comme li daloon waa Nuux waa Aad waa Samud ak ñi leen ñi toppoon seen gannaaw lool laa leen di bañal waaw Firawna après. waa ji waaye waxee na ne man man de bëggaluma leen lu dul illaa sabila rashad waaw kon <coughs> loolu la ko waa ji teg wax loolu waxat Firawna bu Firawna di wax ñii wax ñii ma nekk loo xam ne jalak mu tool léegi yow nga ne kooku boog suñu dix dictateurs yi ñu am fii ci euh, tundu nga xamante ne nii bëgguñ ku ku ku ku xalaat lu wuteek ñoom liñ xalaat ñoo ñoom ñu ne mook Firawna yem yemuñu fenn Firawna leen tane côté boobu fuuf bokkuñu sax firaw nag gaa dañ doon joxe seen xalaat waaw dañ doon wax muy wax di joxe seen xalaat di joxe lu wuteeg moom li mu jàpp waaw di jo joxe ay xalaat muy joxe ñu jox mu gaa yi di wax lu wuteeg moom <laughs> journal bu àndul ak gaa yi ñu nekk ci pouvoir bi ñu tëj la te lool ça ne date pas d'aujourd'hui li ñenn ñi jàpp ne loolu voilà mooy président bu bi fi nekk moom la ma ne loolu du léegi fen seenu gës a gàtt rek xanaa dundu ngeen moom laata mu fi nekk ña ne woon loolu amu fi woon bañ a am fàttee gaaw rek xanaa te ba ñuy door yow boo ko ginoo ne yii sax benn parti fi amoon benn xalaati na fi am am beneen parti sax c'était interdit benn képp moo fi am kenn du xalaat leneen benn télé fi am maay wax lu la neex lu taxoon Cheikh Anta doon kaas <coughs> naan sa ngoon Senghor moom benn day day mëne contre man benn euh, xeex boo xam ne déloyal voilà <laughs> waaw parce que dafa yor télévision bi ak rajo bi di fa lay toog di ma dénigrer man Cheikh Anta alors que man manumaa tontoo ci même endroit yooyu manuma ñëw fi foofu ndax tere nañ ma ko mooy moo waaye woobu yaakaar nga ne euh, ORTS <laughs> Senghor fi muy jox Cheikh Cheikh Anta mi nga xam ne opposant la woon paro mukk <laughs> waaw toog fa di ko dénigrer mu ne mu may dénigrer nag ci télé rek te benn télé su am moom moo yor affaire bi mais xanaa kay booy dénigrer nit nga may ko fa nga koy waxee lu dul noonu mu man faa taxaw tontu ba xam <laughs> <laughs> waaw mais comme que sa moom <laughs> yor woon la meñam ci poche jaar na feneen ngir mën a tontu waaye du Sénégal ci ay ay ay ay ay journal yi yoo xamante ne bind na fa droit de réponse am même bu dee amul même audience ak bële. day yàgg ñun Afrique moom laa lay wax ñun ay monarque lañ waaw te tamit gis nga suñu buur yi yiñ fi amoon wuute nañoo suñu gaa yu bees yi de <laughs> waaw ñooñ dañ doon am ay jaraaf am ay nàngam ak i nàngam te ñooñu it dafa doon am conseil waaw ñuy joxe seen xalaat laaman yi di joxe seen xalaat waaw buur ba ci yi num tudd euh, beeco yeeg yooyu conseillers yi dañ doon joxe seen xalaat <laughs> mais ñun fii gaa yi sawaay gaa ji lu ko neex kese ngay wax waaw wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah kon <coughs> fa inna zulma zulumatin yawma alqiyama dëgg dëgg gis nga tooñ <coughs> ay lëndëm lay doon bésub taxawaay ba ngir ko koy def mu ne wattaqu shuha te mooy tanu ku leen nay <laughs> ak nay <laughs> fa inna gis ngeen nay de <laughs> labaris ahlaka moo alakoon man kaana qablakum ñu leen jiitu woon ñi li fi ne woon avant ngeen di ñëw caaw suuf si ngeen xam ne dangeen ngeen fi wutu woon te moo alakoon ñi leen fi jiitu woon lan la leen yema lan la leen yóbbe xamalahum ala an safaku dimaahum da leen a yen puuse leen ci ñuy tuuran tuurante seen deret yi waaw nay ku nekk la ngay yor képp ku ko bëgg xool nga fusée bët ba mu toj <laughs> waaw waaw <coughs> da leen a ñuy ñuy tuur deret ci kaw suuf waaw wastahallu maharimahum ñu daal di daganal seen mahaarim yi mooy yi nga xam ne nit ku nekk am na loo xam ne sa mbañum rus la am na loo xam ne kenn waru koo bëtt ñépp la ko war a respecter la waaw ku nekk nag di ko bë bëttal sa bopp sa sa bosu moroom lu tax te li leen ko yóbbe mooy nay waaw waaw liñ leen interdire seen diggante ñu koy def waaw lekk alalu jàmbur mel ni léegi loolu dafa dawa nekk loo xam ne dara newu ci di jaay ne maa ko gën a muus tokk la tudd ah ah moo waay waay du moo wéradi ah moo wéradi ñëw rek wax ko mu ñëw ñu jël seen alal jox ma ah waaye yow ma tëdd ci dem gars naan ma dama leen a yoral ak ba ak yoral ma leen ak ah non non non dañoo muusul euh, ils ne sont pas non ils ne sont léegi yow foog ne affaire bi waa jàpp ne c'est comme ça waaw waa sa waaye luy liggéeyam day lijjanti de bu xëyee daal lijjanti ndekete yoo alalu nit ñi lay lekk ci tooñ ci ci maa tey ak naxante ba pare jàpp ne moom voilà c'est parce que moom vraiment il est doué et que les autres wal iyaazu billah ngeen jéggal ma ñoom ay con lañ wal iyaazu billah <laughs> yéen ngeen foog ne loolu borom bi dina leen ci loolu tax na ngeen mucc ëllëg wallahi du ngeen mucc hadis bi mu ne rawaahu solo na ko muslim alimaam muslim rahimahullah hadis bi nag waxoon nañ la jàll na dañ ci yàgg sax te lii doonuñu ko woon defaa voilà mooy lii gisoon nañu ko hadis bi nga xamante ne mooy hadis 203 ah. chapitre vingt-six lañ ko gisa woon baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazalim voilà foofu bunt bi wax xaraamal tooñ ak di delloo tooñaange yi foofee xadis bi nga xam ne moom la njëkkoon indi mooy xadis deux cent trois dane woon wa an jabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawma alqiyama wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum